as-saabi' wa samaaniin ba'da al-mi'atayn baabu tahriimi non baabu taghliizi tahriimi riba walillaahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent quatre-vingt-six ñaar téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn doon wax baabu ta'kiidi tahriimi maalil yatiim hadis biñ mujj woon gis moo doon tamoor kese la fi doon six cent quatorze mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ijtanibu as-sab'a al-mubiqaat walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis loo xam ne waxoon nañ ko xadiis biñ génnoon waxoon na ko muy chapitre bi ci tegu ba léegi ñu ngi ci kitaabul umuur al-manhiyyi anhaa téere bii wax ay mbir yoo xam ne dañ koo aay dañ koo xaraamal ci sharia muy chapitre deux cent quatre-vingt-sept ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar mu ne baabu buntu taxliidi taraayuk taxriimi xaraamal riba ah li nga xam ne mooy riba muy l'usure nga xam ne ak ak xaraamam moom borom bi da cee taral waaw riba nag bon niñ la ko waxoon ne la dinañ def résumé bu ndaw rabaa yarbu rabaa mooy yokku na ak yokk ak yokk waaw ci la jóge ci loolu la jóge ci la baat boobu jóge waaw mooy yokku na waaw ci loolu la jóge moo tax alquran naan an ummatan an takuna ummatun hiya arba min umma waaw <laughs> mooy ab ko aw xeet woo xam ne hiya moom arba moo gën a bari min umma beneen xeet moo gën a yokk beneen xeet foofee la baat bi jóge wa ma ataytum min riban li yarbu fil fi amwalin nas fala yarbu inda allah lépp lu ngeen dikkee di ko joxe di ko def ay transaction ci loo xam ne ci riba la ngir mu yokk jàpp ne da ngeen koy joxe jàpp ne lool muy riba loo xam ne lu xaram ba pare nga jàpp ne liñ ci am yàlla dina yokku fa yàlla non dina yokk ci alalu nit ñi ngir yéen mooy ñoom seen bopp fala yarbu fa yàlla moom yokkoo fa moom yo mu leer leen kon riba foofu la jóge ci gàttal raba yarbu riban mooy an numu loo xam ne day yokk sharia nag bu la nee riba moom li mu ci jublu mooy dafa am bon xam nga siiw na léeg-léeg nag euh, wolof yi dañ lay wax mbir riba la alors que du riba parce que xamuñu waaw loolu kese la par exemple bayoon taxit da ngay gis ñenn ñi ñu bari sax naan saa riba rek lay lekk. Abdullah wala waajoo xam ne day jaay sauf que moom marché bi moom dafa seet mu ne riba rek gaa yi nga dégg riba rek lay lekk ñee jaay juróom moom muy jaay fukk gaa ne moom riba rek lay lekk ñooñu ñooy xamuñu dara loolu jaay la tudd bu la neexee nga jënd wala boo gërëmul nga baax <laughs> voilà mais kantaar riba bi nga xamante ne moom moo tax ñuy wax fii moom. riba boobu moom daa nekk loo xamante ne nii moom lu clair lu leer naññ la waaw dafa am ñaari façon riba nag ci gàttal dañuy tënk sharia bu waxee riba yi muy xaraamal ñaar yii la ci jublu waaw mooy li nga xamante ne mooy ribal fadl ribal fadl ak ak riba nasiya waaw ribaal fadl mooy riba boo xamante ne ci gënalante la nekk te loolu xadiis yi ko leeral dafa dafa bari yuy wane loolu ak xaraamiteem bokk nañu ci gën a siiw xadiis Seydina Ubaadata ibn Saamit xadiis Seydina Jaabir ibn Abdillah xadiisu Seydina Ubaadatu ibn Saamit wax naa ko ak ki nga xam ne mooy e, ki ci des Uwaymir Abu Dardaa ak Seydina Mawlaana Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'ala anhu ak Seydina Abu Sa'iid al-Khudri radiyallahu ta'ala anil jamii' waaw ci gàttal Yonent bi alayhi salaatu wa salaam dana az-zahabu biz-zahab yadan bi yad wal burru bil burr no az-zahabu bil zahabi riban wal burru bil burr riban wal tamru bil tamr riban wa sha'iru bil sha'iri riban wal milhu bil milhi riban mislan bi mislan yadan bi yad wala fama zada faman zaada aw istazaada faqad arba al mu'ti wal al ghafid wal mu'ti fihi sawa <laughs> voilà yeneen saa salaam ne az-zahabu biz-zahabi siis la moom la ñaanal asnaafur ribawiya mooy mbir yi nga xamante ne nii ci riba ci lii la ribal ñuy wax mooy bi nga xam ne gënalante la produit bi dama koo am. lii ak yi ñu bokk waaye ba bëgg nag man bu ma la ciy jox nga jox ma bu ëpp wala nga jox ma bu ëpp man bu bi ma lay jox waaw loolu ci muy dox lañ lay wax loolu mooy asnaaf li nga xam ne ñooy façon yi nga xam ne ci la riba di daw yurul lii moom loolu amu ci mu ne az-zahabu biz-zahab mooy or ak or or ak or mooy boo jëlee or pur di ko waccoog or pur amul yow sa or bi daa yàgg ah, alors que sama or bi bu bees la kon nag dama la ciy jox deux grammes yow nga jox ma cinq grammes déedéet loolu dafa xaraam amoo ci droit dama la ciy jox deux grammes nga jox ma jox la ci deux virgule cinq grammes amoo ci droit dafa xaraam loolu la lu yeneen saa saa al zahabu bi zahabi bu dee ne mat na mu des beneen moo tax mu ne yadan bi yadin mislan bi misl yadan bi yadin mislan bi misl non seulement dañuy tolloo mooy loxoog loxo loxoy kajoor dañuy weesaloo da ngay joxe léegi waa ji jox la léegi mais am après dinaa la jox ëllëg loolu riba la voilà az-zahabu bi zahabi kon or ak or wal fiddatu bil fidda xaalis pur xaalis pur amul man sama xaalis sama takkaay yi bu bees la or soba soba dollaa bi la alors teew sa or bi or xaw ma ñam nangam sa xaalis bi xaalisum nangam bi la te man bu saba dollaa laa léegi nag dama la ciy jox cinq grammes nga jox bu fukki grammes xaraam waaw loolu ribaa la mooy kon fi ribaa yi dawe mooy az-zahabu ci li nga xam ne dafa am valeur fiduciaire dinañ ci ñëw après léegi mooy bu dee ne or ak or. xaalis ak xaalis riba daw foofu loolu mooy yi nga xam ne kenn du leen lekk am naq day ni les deux monnaies lañ leen di woowee kaat yi ci des kaat yooyu yëpp nag ñoom lu ñuy lekk la mu ne albur bil bur albur ab céréale la ab pepp la boo xamante ne nii moom boo koy weccoog moom bu mel noonu amul man sama mbay nii suuna su bees si la que yow mi bi bi bi ma bëgg nga weccoo koog yow bu daaw jéeg kon nag benn saaku nga ma danga may jox ñaari saaku ci sayu daaw jéeg ma dox la benn ci sama saaku sama saaku cinquante kilos bu bees xaraam riba la waaw alburu bil bur ash-sha'iru benn bopp ci lekk yi ash-sha'iru sha'ir ash-sha'iru bi sha'ir mooy orge ak pepp la moom it céréale la yow mënoo ñëw naan sama orge bii de bonne qualité la de Russie la alors yow sa orge bii bu vallée bii Sénégal bii la kon nag dama ngi ciy jox deux kilos ma jox da may jox euh, cinquante kilos yow ma jox la vingt kilos ci bii nga xam ne Russie la jóge amoo ci droit loolu dafa xaram ndax lan ash-sha'iru bi sha'ir dañoo war a tolloo lool aywa ñaareelu lekk ngoog beneen mu ne la tamru bi tàndarma tàndarma amul yow tàndarma ji ma yor mam juñ Medina la de te ta xam nga tàndarmaay Medina yi dañoo bari ah buñ la nee tàndarmaay Medina c'est pas benn chose ah ajwa kese bu ajwa kese fa am Imaamu Nawawi keroog am na lu ma gis mu koy wax naan tàndarmaay Medina la wax wala foofu. ay mille de façon yu fa <laughs> ma i eh. <laughs> lii de moom maa ngi koy dóoru dégg moom <laughs> daa jëli après bu ma ko liir ci ci bi non ci kii bi nu mu tudd Minhaj bi bi muy sharh Sahih Imam Muslim am na fu mu wax naan rien que façon tàndarma yi wayow lu bari la wax ëpp en tout cas ay téeméer wala ay milliers ma ne waaw eh. waaw mooy bu ci man di doon manoo man yow daj lit luur nga yor jóge fii ci al aljazair algir alors que man Médina laa yor aj wagu ñuul gii te nooy te neex léegi nag dama la ciy jox deux kilo yow nga jox ma ci sa daj lit nuur gi benn kilo loolu dafa xaram manu la ne ndax at tamdu bi tamd mislam bi mis yeneen di yéen dañoo war a tolloo te boo koy joxee da koy jox waa ji sa loxo mu delloo la ak euh, téye delloo la ak loxom ndeyjooram nag kenn du delloo ak loxo càmmoñ loolu caaxaan la <laughs> waaw <laughs> boo joxe joxe càmm ndeyjoor boo jël jëlal loxo ndeyjoor waa ji na la joxe loxo na jëli loxo ndeyjoor delloo la loxo ndeyjoor kon beneen lekka ngoog léegi beneen bi nag mu ne al milhu bil milh xorom ak xorom. mooy amul man man nag sama xorom bi c'est c'est iodé c'est traité alors que yow waay yow sa xorom sii nga xamante ne nii ci la Croce bii lañ ko jëlee jot ñu ko traité alors que man dañ ko traité kon nag jox ma ci deux deux kilos ma jox la benn kilo loolu dafa xaraam manu la ne yii nag ñooy siis yii la yeneen saa salaam ne yadan bi yet yii yëpp képp ku ko bëgg def transaction weccoo tabaadul il faut ñoom benn nit mooy numéro yooyu nga ba jël ci benn même jins bi même genre bi nga bëgg koo trans euh, euh, weccoo kenn il faut moom mu jox la lu toll li nga koy jox ba pare waxu loxo lay doon amul am après dinaa la jox suba riba déedéet léegi wala nga jox ko xaaj bi naan ko dinaa la jox suba déedéet riba léegi wala nga baax ba man ko nga indi léegi nag lii mooy ribal fadl lañ nekk ñooguñ ribal nasi'a faut pas jaxas léegi nag ginnaaw kon bi ñu xamee lii kon mu des waa man léegi man bu ma amatul or wala am naa or sax wala yoruma or mais man ay dalasi laa yoro jéemee dalasi ñii ne jéemee rouble ca Russie ñii ne j'aimais livre sterling ca Grande-Bretagne al Britannia al uzma muy la Grande-Bretagne di di l'Angleterre waa fa waa Europe waa Union européenne ne ñun euro lañu yor américain yi ne ñoom dollar lañu yor canadien bi ñoom it dollar la yor waaye dollar canadien ah nangamal nangam sénégalais bi moom ak africain de l'ouest ne moom man français fa laa yor waaye mais est-ce moom ñun ci lañu walla déet est-ce que loolu am na ci ñu ne la attention az-zahabu wa biz-zahabi or ak xaalis ñoom li ñu bokk mooy as-samaniya mooy valeur fiduciaire loo xam ne dañ koy mën a weccoo ñu ciy def ay transaction lépp loo xam ne daa taxawu foofu moo tax imaam Maalik ne ay der sax bu ngeen ko fi indiwoon mu jël place lool dañ ciy def riba bi de mooy dañ ciy teg zakat da ciy def da ciy dal même bu doon ay der moo tax boo jëlee ay këyit liñ naan ay billet de banque ay ay ay ay ay ay pièces yoo xamante ne ni moom lañ ñor léegi xam nga suñu pièces yu ñor bu or wa yow yow cinq francs boo ko yoree nga foog ne cinq francs c'est or mukk du or waaw bu ma yoree pièce deux mu ne loolu lu waaye. mooy la or beeg xaalis bi doon taxawu jamono ashari'u yi wax alayhi salaatu wasalaam loolu lay doxe kon nag ñoom dañu yor seeni àtte léegi nag nga ne ma loolu nag man nag dama ci am ab laaj nag comme que yonent saa salaam nee na or boo leen di weccoo il faut ñu tolloo loxo ak loxo xaalis ak loxo xaalis ak xaalis piir piir waxuma xaalisu ay cinq euros yoo de non piir bi comme takk yi soxna yi soxna yi de takk façon yu noonu. mooy loolu est-ce que man kon ñoon il faut ñu tolloo ba pare muy loxoog loxo waa léegi man sama service bii ma yor ah man de moom damaa war a dem Sénégal fii laa nekk ci Canada damaa yor samay dollar canadien war a dem Sénégal pour deux semaines te bu ma fa demee sama dollar canadien bi doxul Sénégal damaa soxla franc CFA waa est que man je suis bi ma xoolee taux de change bi nee nañ ma bu dee Europe yi la moo ci européen bee man de Milano laa nekk wala it wala fii nga xam ne mooy Torino wala fii nga xamante ne mooy muy neex di Munich waaw wala xamante ne mooy Paris maa ngi nii walla wala Marsilia wala Bordeaux wala dem Sénégal waa léegi man sama euro bi ma yor est que bu boobaa mën naa koo weccoog xaalisu français fa ba pare ñoom ñu tolloo ñu ne la bokkuñu. ah <laughs> waaye yow ñoom ñoom euro franc CFA dollar dalasi rouble sterling ak gaa yi nga xamante ne livre sterling ak ñeneen yi ak liire ba liire bay am xaalis italiano ma ne loolu noonu bu ci nekk bokkul ak beneen bi parce que ñoom tax amul benn bu ci attale ci or ñoom ñëpp ci léegi ci marché bi kese la cours mondiaux yépp affaire yooyu kese la mooy kon xaalis bu nekk xaalisu réew bu nekk genre boppam la waaw mooy bokk li mu niroog ah xaalis ak or pur mooy astamaniya mooy dañ ciy mën a jëgalee di ngay mën di jënd di jaay loolu loolu ñoo ko bokk mais est-ce que li ñoom ñooy or li or doon taxawul mooy or lañ li or lañ jógewuñ kon nag bu ci nekk dollar canadien bi ak le dollar americano bokkuñu dollar américain bi ak dollar zimbabwéen bi zimbabwéen bokkuñu waaw yooyu noonu par exemple bu boobaa nag bu loolu leeree kon euro bi ak français saa bi bokkuñu te yeneen saa sam da cee teg yenn comme ci hadith sayna Ubaada bi ibnu Saamit radiyallahu anhu ne sax imaamu Muslim wa idaa ixtalafat haadihi al-asnaaf fabii'uu kayfa shi'tum kaana yadan bi yad waaw gis nga yii ma leen ne riba da ciy daw muy siis yi juróom bu dee dañoo wute jaay leen nu mu leen neexe mais à condition bu nekk loxoog loxo loxoy tajoor dañaa weesaloo mooy lan mooy bu ma jëlee or. suukar non ba ñëwuñ ci suukar xaar xaar yiñ lim yiñ lim xorom bu ma neexee waa ji ne man sama paquet xorom un kilo bii dix euros laa koy jaaye non non di di di non deux kilos or laa koy jaay bu ko neexee bu ko ne quatre kilos koor la or laa koy jaay bu ko neexee mu ne sama tàndarma ji ah moom nga bëgg waaw yow loo may jox bale mooy sha'ir bi beneen bi saway <laughs> man deux saaku tàndarma laa lay jox nga jox ma fukki saaku li nga xam ne mooy or bu ko seewee bu ko neexee mu ne ko man deux saaku tàndarma trois saaku or laa koy jënd laa koy jaayee mooy lu mu neexee man na koo def alors que bu dee yee loolu manoo nekk mooy yi bokk même un kilo égale un kilo par force amul bii moo gën a bees bee dafa yàgg dafa nangam walla bii bu région sangam la bee bu duuti daaree kon boobu leer na kon nag suñu xaalis yooyu man boo bëggee dem Ndakaaru ne cëpp dajeeg gaa yi weccee nga ne eh, man nag taux bi man xooloon naa ko laata may ñëwaat ah, gaa yi un euro égal six cent cinquante cinq quoi waa ji ne la man nag damaa deful loolu fenn laa deful un euro cinquante cinq fan. man un euro six cent francs laa la koy weccee wala cinq cent francs léegi nga ne est-ce que waajam na ci droit ma ne am na ci droit kay parce que dañoo wute euro bi xaalisu Sénégal bokkuñu tey ren saa sam nee na wa idha ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kayfa shi'tum idha kanat yadan bi yad bu wutee genre yi bu ñu wutee jaay leen nu mu leen neex mooy bu la neexee waa ji jaayee cent kee ñoo jaay mille mais bu ko neexee boo gërëmee nga jël boo gërëmoo nga baax moom laa noon sànk naan wolof yi léeg-léeg ñu naan sa waaye riba rek lay jaay riba rek lay lekk <laughs> marchandise mu seer nii alors que ñoom ñoo xamul dara waxoon naa la fi keroog xew-xewu Urwa al-Bariqi radiyallahu anhu mii ren saa sam joxoon ab dir ab ab diinaar ne ko demal jëndal ma am xar sa waay dem jënd ci diinaar bi ñaari xar ba pare jël benn xar ni jaayaat ko diinaar ñëw ci yonent saa salaam ëndil ko xar joxat ko diinaar yonent saa salaam na ko waa noonu mu demee nii mu expliqué ko <laughs> ne gis nga diinaar bi nga joxoon ne ma jëndal la xar dama cee dem waaye ba ma dee ci marché bi ñaari xar laa ci jël jël benn xar mi dajeeg waa ji ko bëgg ma jaay ko ko diinaar léegi nag yonent saa salaam mu indilaat la sa diinaar bi nga ma joxoon ba pare ëndil la xar <laughs> yonent saa salaam ñaanal waa ji moo tax lépp lu mënoon a jaay bu fekkoon xeer yu taxawaalu fee sax ci mbedd mi mu jël leen di leen jaay gaa yëpp koy jënd <laughs> moo tax gaa yi dañu doon bëgg di associer ak moom gaa yi ngi saa yi saa moom lu mu dund mu barkeel parce que ñaanu yoneen saa sax kooku lu mu waaw <laughs> waxoon naa la ko ci wolof mu gën a simple <laughs> cinquante mille nga jox nga jox euh, Isaa ne ko Isaa demal jëndal moom xar Isaa dem ci marché bi. jënd xar moo xamante ne nii <laughs> moom cinquante mille yi ñaari xar la ci jënd xar yu baax ah. ba pare jël même xar bi jaayaat ci cinquante mille indil le cent am xar cinquante mille akum xar kooku loo am bénéfice cent pour cent maanaam wala <laughs> est ce que le sens na ko xaram delloo moo dox loolu waxi wolof la xamuñu quoi ku xamoon nag li gën ci yow mooy nga noppi <laughs> wala liñ doon wax bayoo taksi waaw jàllo mii man pël yii naa kii yii nii mooy ñooñu di wër rek di jaay ay pan bëccëg fukk naan la rëndal fii <laughs> bëccëg fukk di day ñëw jaar ay paanam wala ay sóom wala ay boolam ajaa ngóobe daal di koy jënd mu ne ko nag boo jëndee léegi nii junni laa koy jaay mais bu dee da ngaa bëgg ma étaler la ko échelonner la ko ju fii ak juróomi weer mais nag bëccëg bu nekk ma ñëw nga joxe fukk bu boobaa moo quinze mille la du nekk junni ah ñetti junni mais am na ci doole bu dee d'accord ngeen loolu riba ah li wolof yu bari yu wax naan waaw xamu ngeen dara <laughs> du riba <laughs> waaw loolu mooy bayoo taqsiit l'essentiel nañ xam ilaa ajal ajal bi kañ la fan la délai bi na bu ngeen d'accord boo fayee léegi cinq mille boo fayagul léegi nag bëgg ma la koy échelonné di la ko échelonné nag di la ko dagg daggee par weer man jaay bu ko cinq mille ah quinze mille laa koy jaay sa waay ne waaw baax na écho saa su ne nga rëdd fii mu xam ne fay nga tey ba mu mat kooku li muy lekk dagan na même bu dee yéen ne nga xaraam ne xamu ngeen <laughs> voilà kon benn affaire a ngoog kon mooy waa ji nga xam ne moo jógee fële ca Canada. wala jóge fii ci Europe di dem Sénégal bu ko neexee bu demee waajay wekki ta Léopold Sédar Senghor ca aéroport Yoff léegi nekkatu ko mu nga jas toxal nañu ko génn nañ ko ca région bam ne woon mu nga beneen région même bu dee aéroport de Dakar lañ koy woowe du Dakar jas la léegi waaji bu ñëwee foofu dajeeg benn waay mu ne ko gaayoo di weccee quoi ah sëñ bi dañu ci yaa eh, di di di gàttandu gaa yi wàcc ci avion yi waaw saa yi looy weccee ah man nag six cent keneen ki ne man six cent cinquante saa yi naa ah non non cent bu ko neexee mu ne la sawaay man sax quatre cent laay def bu un man man man li taux de change yi wax ça me regarde bu ko neexee parce que dañoo wute te yooyu saa saa nee na ñaar yooyu bu ñu wutee fa biiru shi'tum idha kanat yadan bi yad loolu bu leeree léegi nag ñu jàll kon génn nañ ci wàllu or ak or xaalis ak xaalis ak yi taxaw seen place léegi nga ne ma non attends attends attends attends parce que yow li nga euro ak franc CFA xam naa dañoo wute mais dollar canadien ak dollar américain mais dollar dollar la ma ne la mais bokkuñu dañoo bokku tur kese mais bokkuñu ah est-ce jàpp nga ne dollar américain ba dollar canadien bi ñoo bokku valeur mais bokkuñ valeur. mooy man bu ma jógee Canada dugg biir l'État-Unis <laughs> waaw ne damay fi nga xamante ne mooy les États-Unis d'Amérique ah yor sama dollar canadien bu dee gars yi nanguwuñu ko ma war a échange bu ma ñëwee waa de toute façon américain bi daan na saay man un dollar canadien par exemple égal quatre-vingts centimes par exemple bu la waxee loolu de dollar canadien euh, américain yow loolu ma doon ah non non non dollar dollar la déedéet parce que bokkuñ ta wa ida xtalafat hadihi shi'tum ida kanat yadan bi yad léegi ci gàttal kon pare nañ ci loolu mu def beneen riba bi nga xam ne mooy riba nasiya riba nasiya boobu nag la arab yi ñoo na xam moo tax ñoom Ibn Abbas radiyallahu anhu moom daa jàppoon ne façon riba boobu kese am waaw te ni riba wax nii biñ jógee moom daa jàppoon ne boobu garaawul bu dee ne yaram bi yàgg la mooy nga jox ma or boo xamante ne or bu bees la ma jox la beneen or bu yàgg mais ñu gën a lente wala tàndar ma ñu yàgg nga jox ma bu bees mais ñu ëppalante loolu pour moom fekk loxoog loxo la garaawul mais loolu dafa déggoon euh, moo tax bi mu ko waxee Seydina Abu Sa'id al-Khudri daa dajeeg moom ne ko Ibn Abbas yow li ma dégg nga koy wax foo ko jëlee <laughs> yow li ngay wax fan nga ko jëlee. da nga koo dégg ci ci alquran yonent saa salaam nga dégg mu wax ko wala alquran nga ko dégg mu ne ah man du ma ne yonent saa salaam de yonent saa salaam yéen ma ko gën a xam alquran it du ma ne ci alquran waaye Usaama moo ma nettali Usaama ibn Zayd radiyallahu moo ne yonent saa salaam nee na ah riban illa fi nasiya riba amul lu dul ci façon bii ñuy bëgg ñëw nasiya mais loolu. moom même Ibnu Umar radiyallahu anhu loolu la doon wax mais ba mu déggee li ci ba Abu Saïd al-Khudri yi waxam ënd dégg ko ña ñamum digaloon ne leen man ngeen di def ribal fadli mais mooy di ko doxal mooy loolu noonu di def loolu quoi comme tàndarma ju bees ak ju kii nge muy ëppalante mais na nekk loxo loxo moom daa jàppoon ne loolu mais ba mu déggee li Seydina Abu Saïd wax radiyallahu anhu jëlëb yoneen mu tere gaay ne leen hé kon bu leen defati loolu parce que yoneen saa sallam ndeke daa tere woon <laughs> loolu mooy boroom xam-xam tamit il faut pas yow nga nekk masala boo xam ne dañ ci juumoon même loo siiw siiw mais nga xam bu lu feeñ ñëwee ne loolu dañ ci ci juumoon waroo continuer di entêté wu ginnaaw bi la xam-xamu yeneen saa salaam di kële pourtant Ibn Abbas li mu tegoon xam-xamu yeneen saa salaam la mais nag loolu mooy tënkul li mu déggoon ci euh, euh, Seydina Usaama radiyallahu anhu mais loolu kese mooy yeneen saa loolu tekkiwul ne riba ci loolu kese waaw moom nag noonu la ko jàppe woon mais ñoom Seydina Omar ibn al-Khattab Seydina Ubadah ibn Samit Seydina euh, Abu Darda ñoom Seydina Abu Sa'id ñoom ñëpp dégg ci ren saa xam lu wuteeg loolu waaw même mu waaw ba pare Seydina Bilal Seydina Jabir ibn Abdillah tamit radiyallahu anhu waaw keroog bi Seydina Bilal jógee indi tàndarma ju rafet yeneen saa sànni ne ko ah Bilal waa tàndarma ji foo ko jur moo ko fekk tànn joo xam ne dafa basse qualité la quoi moom laa jël joxe ci ñaari sang ngir am ci bu rafet bii benn saa mooy ñaari mu mooy sang mooy ñeent mudd comme génn muurum koor ma laa joxe ñeent ñoo ñaar ngir ma am ci bii benn yonent wala sa sam ne ko awwa awwa aynu riba ne ay riba ne bilal day loolu loolu lii mooy mooy riba bi borom bi tar waaw boo bëggee jëlal sa tàndarma ju jooju de bi nga jaay ko ba ami dërëm nga jël dërëm yooyu jënd ko tàndarma ju bees noonu ngay def waaw kay moo tax amila ko ko loolu liggéeyloo son administrateur moom yeneen saa saa ba ne woon Xaybar ñëwoon na andil ko tàndarma ju mel noonu fulaan ibn Sa'sa'a ci yenn riwaaya yi radiyallahu anhu bi mu ñu indi ju rafet yeneen saa saa ne ko ak kullu xam ak kullu tamri Xaybar hakaza ne ko waa tàndarmay xar Xaybar yëpp nii la mel mu ne ko déedéet yeneen saa saa man tàndarma ji basse qualité bi laay jël joxe ci ñaari saa ngir am ci bii benn saa yeneen saa sam ne ko déedéet loolu mooy riba bi yàlla tere dangay ngay jaay sa tàndarma jooju nga yoroon ak ay dërëm ba am sa xaalis daal di dem jëndi bi waaye manu la nekk lool loolu mooy riba kon loolu dafa weex voilà moo tax loolu ribal fadl yi génn nañ ci léegi walillahi alhamdu wal minna léegi deuxième partie ribal nasiya